أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الشيخ الإمام الحافظ حجة الإسلام شيخ شيخ الإسلام أبو زكريا يحيى بن شرف محي الدين ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala an-Nawawi ash-Shafi'i fi kitaabihi Riyaadus Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalus salaati wassalaam fil baab as-saalis wal ishruun kon inshaa Allahu ta'aala ñu ñëwaat fi ñu yemoon ba léegi ñu ngi ci hadiisu Sayyidina Abu Sa'iid al-Khudri radiyallahu ta'aala anhu muy xadis bu njëkk ci bunt bi garab gi al imam di ñu présenté muy garabu digle njëkk tay tere saxaan muy xadis bu njëkk ci bunt bi waaye di xadis numéro cent quatre-vingt-quatre téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent biñ tàmbalee téere ba léegi ci jotaay bii ñu génn nag newoon nañ ci ba gis wàll bu njëkk wi nga xam ne moo nekk sax imam muslim di ñu wat ah ni nga xam ne noonu la eh, mbir mi xadis bii li waral Seyna Abu Sa'id daal di koy wax radiyallahu anhu léegi nag ñu waroon a ñëw ci baatu xadiis bi ci boppam waaw taxaw tuuti loolu nag insha allahu taala dañuy sukkandikoo li al imaam al xaafiz an-Nawawi mii def ci al minhaj sharh sahih imaamu Muslim ibn al Hajjaj ndax wax lu am am am lu ci wàllu wi nga xam ne contrairement ak nga xam ne noonu la baaxoo def ci sahih Muslim mooy sahih imaam Muslim réellement nag naan li ay annotation la doon def du sax sharab du sharabu poussé waaw ndax boo boo xoolee euh, al-Majmu' te ngay xama ne ah, sahih sahih sahih al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj imam an-Nawawi ay annotation la doon def waaw waaw mais boo liiree al-Majmu' la ila sharh al-Muhadhab bu al-imam ash-Shirazi rahmatullah alayhima da ngay xama ne yo imaamu Nawawi rahimahullahu taala Allahu akbar Allahu akbar léegi foofu nag yaatal na ci wàllu yi mu ne léegi nañuy topp dañuy topp insha allah li mu wax du ñàkk nag am yoo xam ne dañ koy sotti parce que lu bari bari la ko wax waaw <laughs> am na yoo xam ne jotoon nañ ko wax pas ci jotaay bi ñu génn mais bi ko jiitu yi ko jiitu ak yooyu amaana buñ ci ñëwee dañ koy sote insha allahu taala mu ne wa amma qawluhu sallallahu alayhi wasallam falyughayyiruhu mooy man ra'a minkum munkaran munkar jot mooy lu lu mu nekk xam ne waa loolu munkar jooju farata la sinon lii Marwan Baye nekkuloon farata mais pourtant bi waa taxawee ne Marwan eh, julli la ñu njëkk a neewu ko loolu mooy xattaa yi nga xam ne sax dafa mooy lu wuteek sunna loolu nit ci mën na cee euh, tere mën naa tere ko koy def du ne rek damay bàyyi foofu daal mu nekk loo xam ne moom moom moom def ko dafa xaraam kese loolu kese la ñuy tere déedéet waaw voilà léegi kon al imaamu Nawawi mu ne wax ji wax ne yonent bi saa saa fal yughayyiru mu ne fu wa fu wa am amru ijaab bi ijmaa'il umma li yonent bi saa saa ne ku gis lu du noonu na ko soppi mu ne soppi digal googu fal yughayyiru laamul amri waaw laam bi nga xam ne injonction la lay digale loolu moom amru ijaab la bi ijmaa'il umma ci ijmaa consensus communautaire xeet yonent bi saa saa borom xam-xam yépp que ne. digle gi mooy digle goo xam ne farata la waaw waaye mu ne waaye léegi nag muy leera mu ne waqad tataabaqa ala wujubil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar al wa sunna wa ijma'u al wa huwa aydan min an nasihati allati fi din mu ne ta na bari na ñëw toppalante waaw digle bi nga xamante ne nii dëppoo digle gi nga xam ne mooy war war wujubul amri bil ma'ruf waru digle jekk tere safaan loolu ci fan ci téerib yàlla bi wa sunnatu ak sunna yonent bi alayhi salaatu wa salaam wa waaw ak li nga xamante ni mooy consensus boroom xam-xamu xeet wi yépp dëppoo ci waaw wa huwa aydan mu ne lii mooy al amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar dafa bokk min an li nga xam ne mooy laaye bi nga xam ne allati hiya diin moom ci boppam mooy diine ndax gis nañ hadiisu Seydina Eh, Abu Ruqayya mu ne yeneen tubaab saa saa am nee na Tamim ad-Dari eh, diinu nasiha gis nañ ko ci bunt bi ñu génnoon walillahi alhamdu wal minna léegi nag bi mu paree foofu bon léegi nee na ne te loolu kenn wutewu ci lu dul rafida yi rafida yi mooy les chiites duodécimains duodécimains <laughs> mooy chiites yi am senegal léegi rek mooy chiites iranien yeeg euh, libanais yeeg. ak façon yooyu ñoom ñooy les chiites boo déggee ñaan rafida ñoom ñooy les chiites duodécimains ñoom ñoo ci wute te ñooñu seenu buute kenn du ci bàyyi xel <laughs> voilà kon nag mu ngi noonu mu ne te nag faqad ajma al muslimuna alayhi qabla an yanba'a haula yi <laughs> waaw te boroom xam-xam yi dëpp nañ dëppoo nañ ci loolu que ne loolu daa war ni mu saxee alquran ak sunna ak ijmaa'ul umma laata façon yii ci siit duodécimains yi ah yi di ko bañ laata ñoom ñuy ñuy ñuy ball di feeñ fële quoi kon nag mu ne mu ne wujubuhu bi shar'i la bil aqli xilaafan lil mu'tazila te lu baax tey tere lu bon loolu ak waram ci sharia lañ ko xame yàllaa ñu ko digal ci alquran yonent bi sallallahu a wasallam jottali ko leeral ñu ko ci sunna ci loolu lañ ko xam ne laa bil aqlu du mu xel rek te ne yow daal xel daal mooy jàpp ne lii baaxul kon nag loolu lañ war a digle wala lii moo baax on loolu e, nag mu ne loolu xilaafan lil mu'tazila wuteeg mu'tazila yi mu'tazila yi benn kuréel la ci kuréelu bid'a yi nga xam ne dañoo feeñ waaw ñoom ñooy yoo ay libre arbitre rek ay ay yoo xam ne yoo aqida yu yoo xam ne yu doy waar la ñor waaw di bañ ay mbugalu bàmmeel ak ak yu mel noonu ak. mooy seen façon idée yu farfelu yooyu nga xam ne moom lañ amoon ak ëppal la wàllu ëppal la ci diine mu ne wuuteeg ñooñu nga xam ne ñoom dañoo jox xel xel moo tax ñoom seen xadiis nii bokk na ñoom li ñu ngir mu wér <laughs> ci waa ahlu sunna ak usuli yu ne yooyu ñooñu ak waa euh, waa ahlul xadiis non ñoom jàpp wuñ ko ñoom bokk na ci ponk yi wane ne xadiis bii wér na mooy mu at mu dëppoo xel tellement ñoom dañoo dañoo raisonnement moom dañ koo teg fu am xel. waaye d'alors que ngir mbir mi du loolu mu ne waaw léegi nag al imaam bi romb mu ne summa innal amra na lu ñu léegi mu ne summa ndax loolu euh, euh, taxul euh, waxoon nañ ko fi waaw waaw loolu waxoon nañ ko fi jarul ñu ciy taxawaat waaw <laughs> moo doon wax naan alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha tadaytum waaw fa laysa muxaalifan lima dhakarna voilà mooy loolu gisoon nañ ko mooy li Seydina Siddiq doon wax naan doon mettre en garde aleykum anfusakum na leen seen bopp doy laa yadurrukum du leen lor man it balla ku sànku idaa tadaytum bu ngeen gindee ko waaw gi nga xam ne daa jàpp ne waaye loolu day wane ne amru bil ma'ruf ak nahyu anil munkar digle njekk tere lu bon loolu dara la nekkul farata parce suñu borom nee na la leen seen bopp doy du leen lor nag ku sànku après yéen maadaama yéen gindeeku daal yéen gindeeku leen loolu waxoon nañ ci moo tax dañ ci taxawaat que ne loolu moom tekkiwul loolu du tout mooy boo defee li la war ba pare ci digle nit ñi aaye leen lu bon ci ay condition am nga def ko léegi nag kenn ku sànku après yow loolu loolu loolu moom moom du sa affaire def nga li la waram mu ne summa inna al-amra bil ma'ruf wan nahyi anil munkar fardu kifaya idha qama bihi ba'du an-nas saqata al-haraju 'an al-baqin wa idha tarakahu al-jami' athima kullu man tamakkana minhu bila 'udrin wala khawf waaw mu ne summa ginnaaw gi al imaamu Nawawi ñu ngi ci al-Minhaaj sharh Sahiihu imaamu Muslim ibn al-Hajjaaj rahmatullahi alayhima mu ne summa innal amra bil ma'ruuf wan nahyi anil munkar ginnaaw gi digle li nga xam ne mooy njëkk tere lu bon fardu kifaaya lii it waxoon nañ ko pajataay bi ñu génn bële mooy farataay du farataay jëmm waaye farataay doy la mooy bu ci kenn taxawee wàcc nañu neen ñi moom lay leeral nag idaa qaama bihi ba'du naas bu ci ñenn ñi taxawee di ko def saqatal xaraju bàkkaar ak problème day wàcc anil baaxin ci ñi des waaye wa iza tarakawu bu ko bàyyee aljami'a mbooleem ñépp dëppoo ba ko asima kullu man tamakkana minhu képp koo xamante ni jàppandi woon na ci moom te moom lañ la ko xam nga waxoon nañ la ko fan yee ne mooy ki nga xamante ne nii moom bu dee loo xam ne dañu dañ du lu leer ci diine waaw nga xam ne boroom xam-xam yee xam ne lii baaxul du ko n'importe qui moo koy xam loolu ñu ñëw ci lañ doon wax naan Patrick ak Pathé ak Hiroshima ak ak kii nga ñëw naan leen yéen par force yéen lan moo tax terewu ngeen woon lu bon li alors que ñoom xamuñu sax lii lu bon la wala sikki sàkk lañ ci am kooku kooku taxul ñu wax waaw. kanta ki nga xam ne moom xam na boroom bi may na ko xam-xam mu xam ne lii baaxul waaw kay kooku la ñuy wax ak kalaasam ñu mel ni ñooñu ñooñu la ñuy wax moo tax mu ne bu boobaa ñiy bàkkaar mooy ñan. ñi bu ko ñëpp bàyyee mooy ñoom ñoon buñ ko bàyyee ndax ñeneen ñi amuñu sax possibilité di nekk fi di ko bàyyi di mooy xamuñu ko sax ba nekk fi di ko di ko tere xamuñu ko sax ba nekk fi di ko tere déedéet kon nag kon nekkuñu fi sax ñoom di ko tere ndax dañoo dañoo xamul sax ndax lii la kon ñooñu moom seen ñoo waaye ñi nga xam ne xamul ndax lii baax na baaxul kenn du ko ne ah yow fii mu dal moo tax tere woon ni alors xamul ne woon ne sax lii baaxul mais ñi ko xam ñooñu moo tax moom la naan asima bàkkaar na bu boobaa kullu man tamakkana minhu bila uzrin xaw xawf ki nga xam ne manoon na ko jàppandi woon na ci moom te amul benn ngànt bu tax defu ko wala xawf te tamit waralu ko ak ragal mooy ragal ci diineem ragal dundam waaye ray ko par exemple wala mu jël ci moom loo xamante ne dina am ay conséquences yu fâcheuses yooyu bu dee yooyu noonu amul bu dee dàqu na képp koo xam ne ci cadre boobu nga ne ci xaal boobu nga ne nee nga toog naan sama ci di jaay waxoon nañ la di jaay naan fullaay jënd mooy jaay daqaar ak waxoon naa la diine gi ëpp daqaar tamru hind voilà bi ñuy wax loolu kon fàttaliku nga voilà loolu la <laughs> waaw <laughs> waaw <laughs> léegi nag kon moom ñoom ñëppay bakkaar bu boobaa ñoom ñëpp waaw mu ne summa innahu qad yata'ayyanu kama idha kana fi mawdi'in la ya'lamu bihi illa huwa aw la yatamakkanu min izalatihi illa huwa waaw mu ne ginnaaw bi digle lu baax ak tere lu bon day ràññeeku waaw kenn nit ki bu dee daa nekk bërëb boo xam ne moom kese moo fa xam moom kese wala moom kese la jàppandi mu dindi lu ñaaw loo kooku moom dindi lu bon day nekk farata ci moom loolu day ràññeeku ci kaw mu ne exemple mooy kaman yara zawjatahu aw waladahu aw ghulamahu ala munkar aw taqsirin fi ma'ruf waaw mu ne comme waa ji nga xam ne boroom kër bi nga xam ne dafa gis soxnaam wala doomam wala booyam bi ko xam ne moo koy liggéeyal ñu nekk ci loo xam ne baaxul wala gàttañ lu ci loo xam ne lu baax la defuñu ko comme julli jot julliwuñu da ngay toog naan man man noo man loo loo <laughs> loolu la <laughs> mu ne nag qaala al ulamaa radiyallahu anhum wala yasqutu anil mukallafi al amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar li kawnihi la yufidu fi dhanni bal yajibu alayhi fi'luhu waaw fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin mu ne qaala al ulama mu ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi nee nañ radiyallahu anhum yàlla na boroom bi gërëm leen wala yasqutu du rot nag anil mukallafi ci ki nga xamante ne mukallaf la mooy ne ku majeur la loolu nag taxawoon nañ nañ ci haddul bulughi ci l'islam nan la ñuy xamee ne diw moom majeur na wala déet nañu ko bu yaakaar mukk benn seconde yaa fay kër fii mu ne dañ ciy jaaraat irja dellul fañ ko gise wa léegi nag kon mu ne boroom xam-xam yi radiyallahu anhu nee nañ te nag digle lu baax ak tere lu bon du rot dekk ci mukallaf bi mukk ah parce que lan li kaw ni yi laa yu fiiru fii zanni parce que moom njortu na ne non de façon loolu ça ne sert non ça ne sert loolu taxul mu wàcc ko ah bal yajibu alayhi fi'lu li war li am ba des mooy war na mu def ko digle lu baax tere lu bon même bu dee ne njortam na ne gaa yi moom kuy prêcher ci désert bee yem waaw ndax lu tax mu ne ndax fa inna zikra tanfa'u al ndax aaya bi ni wax al-mu'minin ndax fàttali day jariñ saa su ne way gëm yàlla yi waaw kon nag te al imaam bu woon te waxoon naa lu jiitu woon waqad qaddamnaa anna alladhi alayhi al am al amru anna alladhi alayhi al amra waaw te jiir la moom dañ waxoon kene li nga xam ne moo war ci nit ki nga xam ne moom am na xam-xam bi te jàppandi na mu mu digle wala mu tere lu bon hein kooku li war ci moom mooy mu def ko mu digle lu baax tey tere lu bon waaye kenn gàllu ko résultat ne kon il faut waaja ngay woo mu nangu kon nag amul damaa yaakaar yaakaar naa ne moo gars xam naa leen loolu xam nga ci waa banu Israël ay ñu doon gis ñuy commencé chapitre xam nga ñetti mbooloo lañu woon ñenn ñi ne dañuy waay dara fii samedi dañuy dinañu nappi ah waaw ñeneen ñi jóg di leen ko tere am ñeneen ñi ne mais yéen ñu leen di jóg di wu du li ma li ma lan moo tax ngeen nekk fi di waar qawman Allahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum 'adaban shadidan fi nekkee ah. lii di waar di ëpp ay nit ñoo xam ne yàllaa leen alak ñii yàllaa leen alak seen façon nga xam dañoo dëgër bopp dëgër bopp ba pare bu jàppee benn mbir na par force ñu def ko même yàllaa ko tere mais suñu yoon newu ci yow lu leen di nekk di leen woo waaw oh, te dina leen buggal buggal bu dara waaw xam nga moom bi ñooy gis waxoon nañ la ñeneen ñi ñoo amoon dëgg mooy mbooleen boo ñu ne ah ma'ziratan ila rabbikum waaw ñun nag dañ koo def lu tax ñu def ko ngir ut ngànt fa suñu boroom te tamit amaana ñoom liñ leen di wax tax ñu ñu dëpp ci liñ neewoon waaw c'est pas obligé que ne yoon yaakaar naa ne walla gaa yi moom duñu gëm dara ah kon nag man duma fi nekk di sonn oo ñu ne non amaana ñoom ñu gëm ñu ñëwaat ragalaat yàlla effet bi nga leen woo mu am ci ñoom euh, euh, woo gi ñu di woo wala tere gi ñeen leen di tere lool mu loolu. waxoon nañ la que bu yàlla bu la bu bu la bu la euh, euh, defee kenn jaare ngëmu kenn wala gindeeku kenn ci yow tey kooku xayru min humru waaw loolu bi ñuy gis loolu waxoon nañ loolu hmm? que mooy yow bul ne rek man jàpp naa sama njortu que ne man daal njortu naa ne kon loolu la mooy amul ne man daal moo gars yi man daal jëlee waaye ils sont perdus quoi déedéet personne n'est perdu te waxoon nañ la sawaa'un alayhim ci seen kaw ñoom waaye yow yemul ci yow ah. déedéet yow moom defal li la war te xamoo kan la yàlla di defal la ngay woote kan moo koy nangu yow nag defal waaw kon nag boroom xam-xam yi wax nañ ne keneen mbir mi li am solo même bu dee njort na li ëpp ci njortam sax mooy ne gaay duñ ko faale moom na def waaw moom daal li gàll li borom bi gàll ci loosam na ko def mooy digle njekk tay tere li nga xamante ne mooy safaan waaw mu ne comme ni borom bi wax ne maa la rasul illa al balagh waaw warul te nekkul ci sama ndaw li hmm? dara gàlluwul ci kawam illal balaax lu mu jottali waaw kon nag mu ngi noonu <clears throat> nag mu ne ah léegi nag mu des beneen question al imam bi traité beneen question mu ne qaala al ulamaa mu ne boroom yi rahmatullah mi nee na wala yustaratu fi l amri fi naahi an yakuna ka an yakuna ah wala an yakuna kaamilal xaali mumtasilan maa ya'muru bihi mujtaniban maa yanha anhu bal alayhi al amru wa in kaana muxillan bimaa ya'muru bihi wan nahyu ah wa in kaana mutalabbisan bimaa yanha anhu kon al imaamu rahimahullah mu ne boroom xam-xam yi nee nañ wala yushtarat te kenn sartalul teguñ condition fil amiri wan nahyi an an yakuna kaamilal xaali mooy ne teguñu benn condition sartaluñ ko ne kiy digle lu baax tey tere lu bon il faut mu nekk koo xam ne dafa mat sëkk mooy xaalam dafa mat sëkk nekk koo xam ne lépp lu muy teree lu muy digle lu nekk daa fekk cent pour cent mu ngi ci lépp lu muy tere daa fekk cent pour cent mu ba ko loolu kenn tegu ko sart sinon kenn du tere ah kenn du digle dara parce que kan moo fi jëf li yàlla digle kan moo ko jëfe ñu ko borom bi bëgg kat gaa yi nattuñu yàlla teguñu yàlla dëgg dëgg fañ ko war a natt kon loo man di def la nga jàpp ne moo gën a sell sax am na lu ci sell mataloo ko waaw léegi nag manoon ne ne condition ku yi nga xam ne mooy digle lu baax tey tere lu bon il faut li ñuy digle yépp cent pour cent mu làmboog moom li muy tere lépp cent pour cent mu sori loolu du charte waaw du charte ah waaw loolu yàgg nañ la ko wax li bon mooy ki nga xam ne benn effort la deful di ay bàkkaar publiquement ba pare di ko tere te naan bu leen xool li nga xamante ne moom laay def dégg leen li may wax loolu waxu ko irresponsable la voilà kon mu ne nag boroom xam-xam yi terewuñ loolu que ne charte luñ loolu ah waaw ndax lan fa innahu yajibu alayhi shay'an lu tax ndax lan moom <laughs> moo tax ñu ne bal alayhi al amru li am ba des mooy moom war na ci moom muy digle wa in kaana mu xillan bi maa ya'muru bi même bu dee li muy digle am na lu mu ciy la mais loolu bu mu tax mu ne kon nag du ma digle damay bàyyi ba nga xam ne këlin naa door a mën a digle déedéet dañ naan ñu ne noonu waaw wan yi waaye it war na ci moom mu tere wa in kaana mutalabbisan bi maa yanha an même bu dee ne làmboo nag li muy tere am na lu mu ciy def wala mu ngi koy def bu mu ne ah man daal comme que maa ngi koy def léegi lu lu wax lu tax lool mu ne fa innahu yajibu alayhi shay'an boroom xam-xam ne parce que ñaari mbir ñoo war ci moom ñaari mbir mooy an ya'mura nafsahu wa yanhaha mooy benn côté bi njëkk mooy moom nit ki ci boppam ne tàmbalee boppam ibda bi nafsika thumma la yonent sa bopp ah eh, ginnaaw nga dem ci kii la gën a jege ki ngay dundal wala ki nga jaboote kon mooy sa bopp la njëkk a wax moo tax bi muy wax suñu borom naan yaa yolla dinaa mën a ku anfusakum la njëkk yéen ñi gëm yàlla ah segal leen anfusakum seen bopp voilà seen bopp la njëkk wa aslikum dóor a ñëw kon mooy moom première li ko war mooy muy digal boppam ah wayan xaaxaa boppam wayan xaaxaa te di ko tere di ko digal lu baax mooy di fexe di tënk boppam ci lu baax wayan xaaxaa di tere bakkanam ci li nga xam ne baaxul tey digal bakkanam lu baax bi ci njett boppam loolu mooy benn bu ko bu ko war benn côté bi beneen mbir bu ko war mooy wa ya'muru ghayrahu wa yanha mu daal di digal keneen ku moom mooy mbokk jullitam wala keneen loo xamante ne jekk la tey koy tere lu baaxul ñaar yooyu ñooy ñi ko war fa ida axalla bi ahadihima kayfa yubaahu lahu ixlaalu bil aaxar bu dee danaa fenn benn bi mooy moom ci boppam côté defagul mbir yëpp de da d'ailleurs sax yenn yi mu yi nga xam ne moom lay tere yenn yi mu ngi koy def léegi lu tax boroom xam-xam ni ne loolu waru koo téye waru koo téye ba du ko du du tere wala boog li mooy dégle lu baax du ne man ah comme que defuma ko daal kon duma ko digle ñu ne lan moo tax parce que moom ñaari mbir moo gàllu ci kawam léegi bu dee ne moom daa fell benn bi nan lañ koy daganale mu fell beneen bi ci def waaw moom mooy qaayida bi rek man la ma maa la maa la ah yudrak ah kullu mais lam yudrak kullu waaw li nga xam ne mënuñoo dab léppam mënuñoo jag léppam mais duñu bàyyi li ci ëpp ne comme que loolu nañu laisser tomber quoi déedéet mooy moom na def mais di fexe di xe même bu dee ne bakkaram njëkk na ko ci mbir yi wax dëgg d'affaire bi neexu ko. bakkaar bii mu làmboo waaye gis ne keneen di ko def du toog ne ma garaawul naa ko bàyyi ndax bu boobaa moom ñaar yi nga war ci moom yépp la yépp yépp la fel la mooy moom mu tax mu bàyyi lu bon lool ba pare digle ko tere ku koy def keneen mu bañ koo def léegi moom mu ngi jéem waaye mais man la mu ngi ci mu ne ah bu ma gisee keneen imaginons waaye ji naan katu kii la PM joué la waaw ñaaru addiction la ci am. mooy daanaka bu joué wul wala casino yi jeu de de hasard de argent yu xaram yooyu ah dem rek di loterie di dugal ay kii ñu naan voilà fas wi tey kii moo gagné voilà kii va kii wala voilà nga gagné deux cent euros tey suba après nga defaat ko ci ñàkk ci lu ëpp lu mel noonu moom dafay dem xam na loolu baaxul. léegi bu gisee keneen di ko def est toog naan ah non garaawul ñoo bokk fu ñu noonu kooku la ne par exemple kooku danaan ko ah sëñ bi biir de lii de baaxul. waaw waaw xaalu maa ngi ci nag ah du tee nag ma wax la ko man mii xam naa ne lii baaxul nañu ko xamandoo voilà mooy moom leneen li ko war mooy tere lu bon moom def na ko waaw te ñu jéem génn ci liñ la doon wax mooy ki nga xam ne day siyamaa lay def. li muy digle contraire bi lay def di ko en public ba pare naan gaa yi seet leen xool leen li nga xamante ne nii ah bu leen di xool li may def waaye dee leen dégg li nga xamante ne nii moom laay waaw dañ naan la te irresponsable voilà <laughs> voilà ar <laughs> waxu politicien lay niru de kooku mel ni koy discours ah sëñ daam si c'est <laughs> politiciens yi sa gaay yi <laughs> def ñu discours de waaw daam nag moom masha allah <laughs> waaw léegi kon mu ne boroom xam-xam yi ne kon ginnaaw loolu mu ne walaa yox walaa yaxtassu al amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar bi ashaabil wilaayat bal zaalika jaa'izun li ahadil muslimiin waaw mu ne beneen bu borom xam-xam yi wax qaala al ulama ba léegi mu ngi lay tënkal wax yi boroom xam-xam yi nga xam ne dañoo wax yi ci wàllu wii am solo bu mu am solo mu ne nee nañu wala yaxtassu al amru bil ma'ruf te nag jagoowul al amru digle bil ma'ruf ci njekk wan na yak tere anil munkar ci lu ñaaw bi ashaabil wilaayaat buñ ne bon mooy des dirigeants ah. waaw waaw wala ñi nga xamante ne ni ay boroom xam-xam lañ mais am nañ ay ay ay ay ay ay fonction ay ay yoo xam ne moom ay ay ay ay fonction yu ñu am ay domb tànk yu ñu am kenn du la ñoom ñoom wala wala président c'est ministre bi nga xam ne moom moom mooy moom lañ jox wàllu culture bi li jëm ci ja euh, ci nan la ñuy defaree jàkka yeeg yooyu aw aw xaaf yeeg yooyu ak loolu kon kooku moo koy def déedéet. wala boroom xam-xam bi moo ko war moom kese ko war a def mu ne mukk boroom xam-xam yi nee nañ loolu jagoo du exclusivement réservé pour ñoom de. bal li am ba ne zalika loolee dafa nekk loo xam ne lu mën a ne la talu war la li ahadil muslimin ci ci mooy lam daaw jullit ci ku nekk ci jullit dina ko leeral waaw kon nag loolu mu ne qaala al imaamul rahmatullah alayhi mu ne nee na wa dalilu la mu mag <laughs> ah rahimahullahu ta'ala ah usuli tekki radiyallahu ta'ala anhu mu ne wa dalilu alayhi ijma'ul muslimin lii tegtal lii nag mooy consensus jullit ñi que ne lii moom fa inna ghayra al-wulaati fi sadr al-awwal wal asr alladhi yalihi kaanu ya'muruna al-wulaata bil ma'ruf wa yanhawnahum 'anil munkar ma taqrir al-muslimina iyyahum wa tark tawbihihim 'ala at-tashaghul bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar min ghayri wilaaya waaw wallahu a'lam mu ne al imaamul haramayni rahmatullahi alayhi neera liy tegtale ci loolu mooy ijmaa'u jullit ñi ndax ñeneen ñi nga xam ne nekkuñu woon ñu jiite nekkuñu woon way ndomba tànk yi nekkuñu woon euh, gouverneurs yi wala euh, ñi nga xamante ne ñoom lañ ñoo jiite woon ñooñu noonu ñeneen ñu dul ñoom ci jamono ju njëkk ja mooy jamonoy salaf yi ah jamonoy saxaaba yi radiyallahu ak euh, jamono yi nga xam ne ñoo ñëw seen gannaaw ñoom dañ doon digal ñi jiite di leen digal lu baax di leen tere lu baax woon waaw te jullit ñépp boroom xam-xam yépp ñi ko doon def loolu ak ñeneen ñe ñu saxal leen ci loolu leen te kenn nekk woon di leen dugg naan leen lan moo tax ngeen nekk di di soxlaa lool di di di soral seen bopp di digal digle lu baax ak tere lu bon yéen leen loolu ci seen yoon ah yéen yéen yéen amu ngeen benn ndomb tànk nan ngeen di diglee lu baax kenn waxu leen loolu loolu lay wane ne moo tax loolu ñépp la moo mais ci ay cadre waxoon nañ la ko insha allahu taala al imaam dina ko waxaat fii waaw <laughs> thumma innahu innama ya'muru wa yanha man kaana aaliman bima ya'muru bihi wa yanha anhu wa dhaalika yaxtalifu bi ixtilaafi ash-shay fa in kaana min al-waajibaati adh-dhaahira wal-muharramaati ah, al-mashhuura kas-salaa was-siyaam waz-zinaa wal-xamr wa nahwihaa fa kullu al-muslimiina ulamaa'un bihaa wa in kaana min daqaa'iqi al-af'aali wal-aqwaali wa mimmaa yata'allaqu bil ijtihaadi lam yakun lil awaami madxalun fiihi wala lahum inkaaruhu bal dhaalika lil ulamaa lii waxoon nañ ko mu ne <clears throat> ma ginnaaw ga innamaa ya'muru wa yanhaa kii digle lu baax tey tere lu bon nag mooy koo xam ne xam na man kaana aaliman bimaa ya'muru bihi wa yanhaa mooy il faut moom li muy tere li muy digle li muy tere mu xam ne loolu baaxul mu xam ne lii muy digle ah, njekk la lu baax la mais li ñuy tere boo xam ne baaxul loolu il faut mu xam ko moom la doon wax sànq ne la waaye li xam ne moom xamul ne sax affaire bii nii moom ab lam daal xamul ndax sax baaxul moom yoonam newu ci loolu kooku nan lañ mën a ñëwee naan ko ah yow mii lan moo tax keroog bi liy xawee tere woo woon ne lii baaxul moom mbir mi leerul ci moom kooku am bu ci amee soit xamul ci dara wala da ciy sikki sàkk amul droit mu ñëw naan da koy tere parce que ci dara ginnaaw gi ñi nga xam ne mooy sartu nag di tere lu baax lu tere lu bon il faut di digle lu baax tey tere lu bon mooy il faut ka koy def mu xam la muy wax mooy lan la muy tere wala la muy digle waaw mu ne wa zalika te loolee yaxtalifu bi ixtilaafi shay te lool day day day day day day euh, wuute selon rek circonstances yi waaw waaw mu ne loolu mooy mbir ma ci boppam lay dépendre la ñuy digle ka tere waaw ci lay dépendre donc fa in kaana min al waajibaati zaahirati bu dee ne ci nga xam ne dafa war ta leer feeñ wal muharramaati al mashhuura wala mu nekk loo xam ne yu ñu xaraamal tamu siiw léegi nag ci war ta feeñ comme julli wax siyaame ak woor kanta yi nga xam ne dafa xaraam te siiw te leer comme zina njaaloo wal xamri ak naan sangara waaw ak yu mel ni ñooñu sàcc ak yu mel noonu par exemple fa kullu muslimiina ulamaa um biha lii borom julli ñépp way wommatu yëpp ñoom ñoo nekk ay borom xam-xam ci loolee yàlla yëpp ñoo nekk ay borom xam-xam ci loolee waaw ñoom yëpp ñoo ci yem fii mu ne julli bu ne xam na ne julli daa nekk farata waaw ba mu des ñi nga xam ne akramana allah wa aslahana allah wa aslahahum dañoo judd nekk ci condition mooy euh, environnement boo xam ne fa abawaahu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ay ñaari waajuram ñoo koy def yahud ñoo koy def chrétien ñoo koy def majus bu ñu nekkee muslimay ni fa muslim ci sax imam muslim rahmatullah alayhi riwaay boobu léegi ñooñu noonu ñooñu léegi eh, mooy ba mu des ñi nga xam ne mooy yow koo xam ne imaginer moom fi mu juddu dafa juddu milieu boo xam ne kenn du fa julli te ay kat moo leen teggil julli waaw moom mu judd foofu nga xam ne comme ñun rek ni ñu nekk ay sectaire ñun waa Sénégal ah kenn duñu dàqal sectaire ku nekk fa nga ne jàpp nga ne ba pare dañ ci euh, moo gën lépp ñeneen ñu dul ñu gisewul ni yow wala ñu dul xool ni yow doolee sax digg loolu en général sénégalais bi noonu la waaw en général laa la waxuma sénégalais boo jël noonu la mel ëpp noonu la mel ay sectaire sectarisme dëgg waaw loolu la mel nga xam ne ñoom daal fi ñu bokk kese. ñoom lañ mën a déglu ñoom la demaleen de jeex na keneen ñu jullit dañu wax ay julli laay wax de fa leen yoon newul ci ñoom même bu dee leer na leen ne ñoom kuréel bi ñu bokk amul waajee leen ëpp xam-xam fuuf te boo leen gën a wax lu leer fuuf gaa yi du ñu ko déglu waaye ki ki nga xam ne moom moo nekk seen biir ñoom ñoom ñu mel ni ñoom kese la ñuy déglu woon waaw te au pays des aveugles ah les borgnes sont rois waaw. réewum ñi nga xam ne ñépp a silmaxa ñépp gumba ñi nga xam ne ñoom ñi ay dinañ gis benn seen benn bët dina gis ñoom ñooy ñoo ñoo ñooy buur yi de ñoo koy buuba ko gumbi comme ni gaa yi wax waaw léegi mooy bu mooy ba mu des façon yu ko nga xam ne dafa juddu ci milieu boo xam ne ñoom duñu julli ay julli lañ de mais duñu julli te comme ko duñ def lu yeneen mooy waa ji dafa juddu ci bee boobu kooku mën na nekk mag jàpp ne julli dul farata ah, ah waaw man la waaye fii mu ne damaa fii lii lii daa nekk da am saa waay neex quoi waaye yow xanaa dëkkoo Sénégal wala c'est que man nga dëkk milieu boo xam ne it yow réalité bii doo ko loolu mën naa la ko nangul tamit waaw këne na ne ke jullit nga ne xamul ndax julli farata man la am na parce que mooy façon milieu yi ma la wax. loolu dafay xew nit mën na fa màgg surtout ci seen biir rek lañ koy tëj du ñu déglu ñeneen ñu dul ñoom du ñu demal feneen du ñu déglu kenn seen bopp kese gis nga télé yi ni mu paree bi rek la ñuy déglu waaw bu dee ma Tijaan Tijaan yi am nañu télé ñoom kese laay déglu bu dee alama murid man murid yi kese laay déglu ak i muridam ya may déglu sax pas tout le monde ah. ak i Tijaan ya may déglu sax. waaw ña nga xam ne daal ñoo bokk ak man ni may gisi ñoom kese laay déglu ku mel noonu nag bu bu bu dee dafa juddoo koo xam ne ñoom jàpp nañ ne julli bokkul ci diine ji mu màgge noonu kooku man na nekk man jàpp ne julli du farata ñooñu mais loolu ay kaaraar nañ waaw ci suñu façon réew yi man moom laa mën a wax kantaa am na feneen loolu man du ma ci xuus parce que li booy wax nga xam waxal fi nga xam waaw <laughs> lu makka da daal adra bi waa ñoo gën a xam xuru Makka man Sénégal euh, laa xam kon man shaabu Sénégal xuru Sénégal laa xam du ma nekk di avanti raw naan Mauritanie am nañu fa l'état daraa ma ci leeru loolu irresponsabilité la ñeme yàlla la tudd kon nag euh, mooy boo génnee kaa yooyu waaw moo tax moo tax lu bari yi boroom xam-xam yi naan lii moom dañ koo xam ci diine bi daru rasuwaay <laughs> waaw non lii moom jullit bu nekk koy xam xattaa yéeféer yi sax dañu koy xam waaw loolu du tout le temps la de mooy en général loolu la mais surtout léegi voilà léegi kon nit ñu wax mu ne kanta bu dee yi nga xam ne dafa baax euh, yu wér yu yu yu yu war la ta feeñ comme julli comme woor wala yu bon yi te te siiw comme naan sàngara comme euh, euh, zina njaaloo ak yooyu ak yu mel noonu mu ne loolu bu julli ñépp ci yam loolu moom jarul ñu naan boo nañ bàyyi boroom xam-xam bi kese moo taxoon ma ne la kuntum xayra ummatin ukhrijat linnaas mooy firi ne wal takun minkum umma tekkiwul benn mbooloo loolu kese la la imaamu Nawawi di wax di ëndil waxu borom xam-xam ngir leeral la loolu ne wal takun nag nekk ci yéen tekkiwul ci yéen de minkum min boobu du tabaay du yàq du participe mais bayaan ya mooy yéen ñépp former une communauté comme niñ ko waxe waaw former une communauté boo xamante ne ni dañuy digle lu baax tey tere lu bon loolu la. waaye jamais jamais yoo xamante ne nii sawaay dangay ngay ñëw ñu naan la ah voilà ñee rek war a wax yéen nag ah taisez-vous bàyyi leen gars yi dafa am yoo xam ne julli loolu mooy lan kon julli ñépp xam ne farata la yow même bu dee lam daa nga mooy amoo àlluwa jàngoo yoo gis a kii ni nga gis waa yoo xam ne du julli yow man nga ko laayo biir bu dee ne xam nga ne du andi conséquence bu gën a garaaw nga ne ko diw mais yow tey julli nga heure bi daa mel ni weesu na de ah mu ne kii nga ne ko mais julli farata la de xanaa xamoon lool jullit ñi dañuy julli moo tax ñu ne woo leen julli même bu dee argumentation bu ndaw boobu la am loolu mën na ko waaw. wala waa ñoo xam ne koor gi daa jot ñu gis ko muy ndékki saa su ne mu ne ko diw da ngaa feebar mu ne ko déedéet ak yooyu mu ne ko xanaa xamoo ne woor